alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalam fi lbabi alsabi'i wattis'in alhamdulillah babu listixaarati walmushawara kon ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ci chapitre bii di garab gi ba léegi ci kitaabul adab bu ñu ko fàtte ci téere teggini di juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar bureelu bunt ci toolu nit ñu sell ñi ja'alana allah minhum wa radiyallahu anhum amin ci suñ jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiis ay naa jaabir bi lañ newal mooy xadiis numéro sept cent dix-huit bi saydna jabir radiyallahu anhu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istixaara fi al-umuuri kullihaa ka suurati min al-qur'aan te yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa nekkoon doon nu jàngal tànnloo suñu boroom li ci ñun comme ni nga xam ne noonu lañu doon jàngale saar ci alquran léegi gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal na tey eh, gisoon nañ ko piri mu gaaw mu des ñu war a dugg tey ci njàngat yi njàngat yi nag bi ci njëkk muy côté taxrij bi mooy ana eh, xadis bi nee na rawahu albuxaari alimamu albuxaari abou abdillah rahimahullah moo ko solo léegi laaj bi mooy est-ce que ko solo mu ne la déedee sëriñam alimamu ahmad jiitu woon na ko ci naka noon solo na ko daal mbokku taalibeem daal imam abou daawud ñoom ñaar ñëpp taalibe imam ahmad la ak alimam at-tirmidi ak alimam an-nasaa'i ak ibn maaja muy as-sunanul arbaa ñoom ñëpp daal dinañ koy solo ak al imaam Ahmad imaamu al Bukhari rahmatullahi ala al jamii kon al imaam al Bukhari indi na ko ci ay bërëb nag yu wute baabu tahajjudi bil layli baabu ma jaa fi tatawwu'i masna masna indi na ko foofee indi na ko ci kitaabu tawhid baabu qawlillahi ta'ala qul huwa al qaadir waaye fi nga xam ne moo ñu gën a xam naa moom la ñuy jël boobu mooy bi nga xam ne moo dëppook li imam al imam tax mu indi ko muy fi mu ko indi kitaabu da'awaat baabu du'a inda al-istixaara al imam al hafiz al bukhari rahimahullahu ta'ala mun haddathana mutarrif ibn abdillah abu mus'ab mu jële ci mutarrif ibn abdillah ah, ibn mutarrif ibn Sulaymaan ibn Yasaar al-Yasaari al-Hilaali al-Madani Abu Mus'ab ñu ne Abu Abdillah rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abdurrahmaan mu ne ki ñu nettali mooy Abdurrahmaan ibn Abil Mawaal mooy Abdurrahmaan ibn Abil Mawaal di Abdurrahmaan ibn Abil Mawaal Zayd ñi ne noo tudd woon Zayd Abu Abil Mawaal Abdurrahmaan ibn Zayd la ibn abil mawal xam nga abdurrahman ibn abil mawal am ñu ne abul mawal mooy zayd am ñu ne non non zayd ibn abil mawal euh, léegi abul mawal nag maamam la euh, muy abu muhammad almadani rahimahullah mawla ali ali ibn abi talib radiyallahu anhum euh, wa ardaahum wa anna bihim moom mii nag abul mawal mii moom moo jële hadis bi parce que hadis bi nii après dinañ ci ñëw moom Abul Mawal moom moo ne an Muhammad ibn al-Munkadir moo ko jëlee ci Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah Abu Abdillah min Abu Bakr al-Qurashi at-Taymi al-Madani moom an Jaabir moo ko jëlee Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami voilà bul jaawale waa Banu Salima as-Salami ah ku fa dëkk as-Salami bu dee waa Banu Sulaym as-Sulami muy Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad al-Khazraji as-Salami al-Madani muy Seydina Jaabir mu siiw mi eh, radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu waaw fii kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istixaarata fi al-umuuri kullihaa ka-suurati mina al-Qur'aan léegi nii la ko Imaamul Buxaari indi hadiis bi nag am na lenn ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu doon jam kenn ci ku nekk ci càllale bi muy Abdurrahman ibn Abil Mawal mi la wax sànq moo tax ñu ne li nañ ci dikk léegi ndax al hadith wax nañ la ñu ko solo waa sunan euh, al imaamul bu Ahmad imaamul Bukhari ak waa sunanul arbaa eh, hadith bii nag Abdurrahman ibn Abil Mawal bii moo tax ñenn ñi ne bon est-ce que est-ce que hadith bii nii. Euh, jàpp ne munkar la mooy hadis bii nii non non non dafa wuteeg yoo xam ne ñoo ko gën a dëgër quoi voilà rawatina yenn yi nga xam ne da tudd muy julli bi mu tudd parce que dëgg la am nay saxaaba radiyallahu anhum yoo xam ne soloo nañ ci ñoom yonent bay saasaam doon leen jàngalal istixaara mais eh, julli ñaari rakka loolu ci bosam bii la ñëw xanaa keneen naa Ubay na Ka'b non abu kii euh, ki yonent bay saasaam daloon këram bi muy ñëw Medina euh, Seyna Abu Ayyub waaw moom wax na fa julli mais sauf ko foofu waxul ñaata la waxul ñaata ngay rakka moo tax ñenn ñi ne hadis bi est dëgër na parce que quand même euh, euh, ibn Abil Mawal nii moo wéete ci mbir mi moo tax lii nii est lu mun kar la ko <laughs> waaw waaw <laughs> moo tax kii al al imaam euh, Abu Talib dafa jëlee anhu euh, jële ci Seydina kii euh, rahimahullah ci Seydina Ahmad ibn Hanbal muy nettali ne kaana yarwi mu ne Abu Abdurrahman bii de kaana yarwi hadiisan munkaran an ibn al-Munkadir an Jaabir fil istixaara laysa ahadun yarwi ghayruhu <laughs> waaw mu ne ah doon na doon na wax ne moom mii nag solo na hadis boo xam ne bu ñu bañ laa mooy dafa wuteeg yeneen yi quoi munkar mooy jënd fi loo xam ne ah saa yi lii tumuranke na nekk na loo xam ne gaa mooy dafa eh, saa yi sa xadiis bii moom ah, ñi wóor daal di ko fi indi indi wu ñu mel nii quoi waaw xadiis biñ indi wute naag li nga indi kii jële ko Seyna Jaabir ci li nga xam ne mooy al istixaara loolu moo tax ñenn ñi di wax ne xadiis bi est-ce kon amul problème waaw waaw <laughs> hein est-ce que amul problème loolu moo tax euh, euh, euh, al imaamu Ahmad Euh, muy mu mu doon wax loolu voilà léegi euh, al imaam Ibn Adi rahimahullah daal dinay wax ci ay mbiram mu ne moom Abdurrahman Ibn Abi Mawal mii de huwa mustaqimul xadis walladi unkira alayhi xadis al isti xadis al istixaara waaw mu ne moom. dafa nekk koo xam ne ku jubi xadis la mooy coow wooral nañ waaye nag xadis bi nga xam ne daal boroom xam-xam yi bañal nañ na ko bala bañal nañ ko ko moom mooy xadis bi nga xam ne moo al istixaara waaw waaye nag xadis boobu mooy comme li ñu la wax léegi mu ne al imam ibn adi wa qad rawahu mooy am nay shawahid ndax al imam ñeneen ci sahaaba yi wa qad rawahu ghayru wahid min as-sahaba kama rawahu ibn abil mawal waaye sauf que comme ni mu ko riwaaya mooy ay shawahid moo tax imaam al-hafiz ibn hajar bi mu tuddee li ci al-fath mu ne non ibn adi eh, eh, eh, kii nu mu tudd ma naan ibn adi ibn kii waaw ibn lii mu tudd lum li mu ci bëgg a wax rek mooy dafa am shawahid waaw yuridu anna lil hadithi shawahid wa huwa kama qaal waaw waaye nag ci ci liñ ko jooyale noonu loolu am na les ci seetaat ah. ndax al imaamu Tirmidi rahimahullah bi mu ko solowee wax nañ la bokk nag ci ñu ko solo ndax ci waa sunanul arbaa la bokk moom dane xadis bii de xasanun saxiixun gariib laa naarifu illaa min xadiis ibn abil mawaal wa huwa madaniyun siqa rawaa anhu gayru waaxidin wa fil baabi an ibni Mas'uud wa abi Ayyuub waaw mu ne xadis bii de saxiixun bu wér la gariibun bu tumuranke laa naarifu ñun imaamu Tirmidi xamuñu ko ci benn yoon illaa min xadiis ibn abil mawaal hadith ibn abil ma ibn abil mawal mii di abdurrahman mii daal ci haditham lañ ko xame nii nii wu ñëwee mu ne moom mii nag di ibn abil mawal madani la mooy medina la kii woon fiqa e, e, e, nekkoon ku dëgër rawa anhu ghayru wahid ku dul kenn solo na ci moom mu ne wa fil baabi am na hadith bu mel nii di wax ci buntu mel ni ibn mas'ud muy abdallah wa ubay ibn ka wa wa wa ubay wa abi ayyub wa abi ayyub muy al ansari niñ la doon wax sànq radiyallahu ta'ala anil jamii kon nag mu ngi noonu moom mii nag <coughs> ibn uh, Abdurrahman ibn Abi Mawal moom uh, àndandoo la woon ak uh, surtout yonent bi alayhi salaatu salaam boo bële nga xam ne di Muhammad ibn Abdillah mu nekkoon nga xam ne moom da doon ànd ak moom nga xam ne sët la woon ci Seydina Al-Hasan ibn ali radiyallahu taala anhu muy muhammad ibn abdillah ibn al-hasan voilà nga xam ne ci jamono al-khalifa al-mansur euh, al-abbasiyya yi jamono yooyu moom la doon dund nañu ko sax euh, moom mi moom tëjoon nañu ko euh, jamono yooyee moom abdurrahman ibn abil mawal rahimahullahu taala léegi kon yeneen hadith yoo xam ne en tout Euh, mooy yeneen saxaaba yoo xam ne solo nañ ko gis nañ imaamu Tirmidhi nee na Ibn Mas'ud ak Abu Ayyub rahimahullahu ta'ala naka noonu al imaam Abu Sa'id al-Khudri solo na xadiis yu mel nii mooy ci listixaara ak Seydina Abu Hurayra ak Mawlana Ibn Abbas ak Abdallah Ibn Umar radiyallahu anil jamii' xadiis Ibn Mas'ud bi al imaam at-Tabarani moo ko solo naka noonu al imaam al-Hakim te al imaam al-Hakim wéral na ko. kanta hadith sayna Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu moom ba léegi al-imam at-Tabarani moo ko solal moo ko solo imam Ibn Hibban solo na ko daa moo imam al-Hakim ku nekk ci ñoom ñaar daal di koy wéral kanta hadith Abu Sa'id al-Khudri ak sayna Abu Hurayra al-imam Ibn Hibban moo leen solo ci sahiham kanta hadith sayna Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ak Ibn Abbas radiyallahu anil jami' loolu benn xadis la boo xamante ne ñoo bokk ay kii mooy benn càll la boo xam ne taalibe bi da ko jële ci ñoom ñaar ñëpp mu jële ko ci ñoom ñaar ñëpp euh, euh, nga xam ne al imam at-Tabarani moo ko solo mu jaar ci yoonu Ibrahim ibn abi euh, abla wala ubla ibn abi abla moom moo ko jële ci ata moom moo ko jële anhuma ci ibn abbas ak abdallah ibn umar radiyallahu anil jami' sauf que li tax bokk na li tax li ma la doon wax sànq ñenn ñi ne moo xadis bi qad ankaruhu ala ibn abil mawal ala ibn abil mawal ñu ne é eh, abul ibn abil mawal mi sawaay yé eh, nañ seetaat affaire bi hadisam bii nii non di ko bañ mooy eh, côté julli bi quoi xam nga hadis bi daa wax gisaloon nañ ko ci jotaay bii ñu génn waaw dana yonent way saat saam dana ida hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn bu kenn ci yéen nam ne am am am yitte ngir benn mbir bëgg koo def fal yarkan rak'atayn na rukkoo ñaari rukkoo voilà léegi nag affaire boobu noonu bokk na ci li tax eh, am ñu ne non non non waaw daal sawaay waaw <laughs> ah, moo daal imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa laysa fi shay'in minha ci hadith yi ñu la tuddal ne saxaaba yooyu soloo nañ ko dhikru salaati siwa hadith illa anna lafz Abi Ayyub ah eh, eh, am na lu mu mu ne Eh, saxaaba yi fii tudd yëpp ne solo nañ ci wàllu istixaara kenn tudd ci ne daa am julli ba mu des xadiis naa Jaabir bi nga xam ne moom lañ nekk mooy xadiis bii nga xam ne Abdurrahman ibn Abi Mawal ibn Abil Mawal moo ko jële ci Muhammad ibn al-Munkadir mu jële ko ci naa Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anil jami' moom kese moo fi tudd julli sauf que waaw ah eh, eh, Abu Ayyub bi foofu am na lu ci yonent bay saa saa loo xam ne day junj ne wax na julli tamit foofu waaw ndax bi mu waxee am na lu ci wax ne wa tawadda fa wa tawadda fa ahsinil wudu thumma salli ma kataba Allahu lak voilà foofu da ne ko boo bëggee mooy boo bëggee dara bëgg yàlla tànnaloo yàlla bokk na ca la yonent bay saa saa wax da ne ko na nga jàpp rafetal sa jàpp matal ko ginnaaw gi nga julli li nga xam ne moom la yàlla dogal nga julli ko waaw ci kaw noonu mën nañ ne boo xam naa li yàlla nga julli ko moom la leeral fii. xam nga loolu dafa joy moom la leeral fii daal di koy eh, eh, leeral ci tënk ko muy lu joy mu tënk ko fii ci ni loolu mën naa nekk voilà kon nag mu ngi noonee eh, am na yeneen i saxaaba yoo xam ne tamit Seydina sand daal na koy solo Ibn Abi Waqqas comme ni mu nekk ci ki nga xamante ne mooy al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi waaye naka noon am na xadiis tamit buñ ciy jëlee ci Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhu même bu dee ne hadis bu da'if la mu ngi ci imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi eh, eh, eh, mooy bi mu naan yonent way saat saam dane ko dane Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu as-Siddiq mu ne yonent bay de kaana ida araada amran qaala allahumma xirli waxtar li allahumma e sa borom xirli tànnal ma li nga xam ne moo gën waxtar li nga seetal ma mooy li gën ci man nga defal ma loolu waaye sanadam dafa wéri dal imaamu Abu Isa Tirmidi moo ko solo euh, kon mu ngi noonee euh, Seydina Anas nag euh, am na xadisam bu siiwoo maa xaaba man istaxaar xadis boobu it daal di wul wér al imaam at-Tabarani moo ko solo ci as-Saxiir imaam al-Xaafiz ne bi sanadin waahin jiddan waaye yow sanad la boo xam ne vraiment boobu dafa doyadi de trop de trop de trop waaw maa xaaba man istaxaar wama <laughs> nadima man istashar loolu xadis la woo xam ne da'ifun jiddan jiddan jiddan bi sanadin waahim jiddan kon mbir maa ngi noonu kon xadis bi loolu moo ci am kon dañ naan xadis bi de toute façon wér na le fait que mu nekk ci imaamul Buxaari loolu doy na wér waaye c'était juste pour euh, ñu gis tamit li nga xam ne moom la yenn borom xam-xam yi xaw a euh, jame xadis bi daal ne bo euh, in Abil Mawal Euh, que mu julli ñaari rakka yi mu wax ci hadis beeg yooyu loolu euh, dañ ko doon bañ ci moom daal naan kii ah waa yow kii indi na fi loo xamante ne tumuranke na ah waa yow wute naag ndax ñeneen sahaaba yi nga gis yëpp ñu sol kenn waxu fi loolu dul hadis Seydina Abu Ayyub bi kese ñi ëpp ñoom ñëpp kenn tudd ci loolu kon nag ah, Ibn Abil Mawal mii nga xam ne loo xam ne dañ koy jàngal yonent may saa samba ko doon jàngale comme alquran naka la mën a nekk loo xamante ne Euh, ci yoon bi kese lay ñëw di wax di préciser ñaari rakka mais loolu du ci dara loolu xabarul ahad loolu dañ koy nangu euh, euh, mën naa nekk loolu te bu dëgërul woon al imaam al hafiz al Bukhari mi nga xam ne kenn gënu koo xam ci Abdurrahman ibn Abil Mawala voilà xam na bu wax yi ci nekk <laughs> waaye xam na ne moom dafa nekk koo xam ne lii muy dëgër voilà moo tax al imaam al hafiz al Bukhari rahimahullahu taala daal di ko fi indi kon nag. Hmm, ci kaw noonu dañ ciy gise ne kon affaire baa ngi noonu ko quoi kon loolu mooy première njàngat jëm ci wàllu euh, euh, taxriij bi muy côté xadiis yi léegi nag mu des léegi beneen jàngat boo xam ne moom lañu am am ci xadiis bi mooy lëkkaaleem ak bunt bi waa ana lan mooy lëkkaaleem ak bunt bi dañ naan ah lëkkaaleem moom dafa leer waaw bunt bi ñu nekk baabul istixaarati wal musaawara mooy buntub euh, Euh, euh, euh, tànn loo borom bi tabaaraka wa ak di consulter jaam yi ñi nga xam ne borom xalaat lañ borom xel lañ borom lañ ñoo xamante ne la nga bëgg a def ah man nañ la ci am indil la ci xalaat boo xam ne ah yow njortoo ko woon wala boog ñu éclaircir la yenn yoo xam ne jën la leeral yoo xam ne sax mënoon nga ko xalaat mais ñoom ñu am ci ak diqa benn finance boo xamante ne ak benn mën nañ la indil xalaat boo xam ne yow sa masula toq sam xel boo xam ne di nga ci jariñoo kon côté saawiru yi buñ mu jëno wal musaawara lool aayayee ko wa saawiruhum fil amr wa ak wa amruhum shura baynahum léegi nag kantaa julli bi nag boobu nag la indi fii muy moo istixaara bi boog tànnloo bi moo tax mu daal di indi xadiis bii nga xam ne eh, amuk solom di tànnloo borom bi tabaaraka wa dafa nekk fii qimmatil eh, ahammiya waaw ca njombaxtaru am solo moo tax yonent bi sallallahu alayhi Euh, jox ko yitte lool ba di leen ko jàngal yaa ngi imaginer comme ni mu leen doon jàngale saar ci alquran te doon loon dañ di leen jàngal saar ci alquran kon xalaatal kon nekk al istixaara nekkul loon muy salaatu istixaara gi ak ni ñu koy defee yonent way saa salaam dafa ne woon di ko répété di leen ko jàngal ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum te yonent way saa salaam lépp lu mu répété lépp lu mu def benn yoon ci lu baax est-ce que waaye rawatina loo xamante ne nii en loo xam ne da koo répété di ko répété ngir jaam yi gën koo jàpp te tamit di jàpp ci loolu te xam ne la hawla wala quwwata illa billah amul pexe ngir li nga xam ne mooy am yi waaye amul kattan ngir am yiw amul pexe ngir jañ lor amul pexe waaye amul kattan ngir jañ lor illa billah lu dul di ko jaarale ci yàlla jaam bi manul dara lu dul la nga xam ne moom la ko boroom am man loo waaye amul xam-xam amul pexe amul kattan ci dara lu dul la nga xam ne moom la ko boroom bi daal di man loo tool nag bu ko xamee dina xam ne lépp wax boo xam ne danaan moi j'ai mon destin entre mes mains hada qawlu kadib wa qawlu jahilin boo xamante ne marid waaw mooy koo xam ne xamul dara waaw kooku daa xamul on a nos destins entre no mais no non non ta te doo bàyyi li ngay wax yow fii mu ne li ngay reere rek da nga koo yaakaar kese nan nga amee sa dëkk sa destin sa sa waxoon naa la ko waxati la fi waxati la fi waaw bari nga loo waajal dem ba koy def benn affaire événement bu ndaw jot talatoo ko waaw te une seconde avant loolu di xew yow jàppoon nga ne yaa yoroon sa destin alors que la la ñëw dal perturbé lépp yow jógawul ci yow bu la sooboon doonu loon demee noonu waaw mu ngi noonu kon yow lan nga yor yoroon dara lépp bi yadillah mu ngi ci loxo yàlla moom mooy def loo neex moo di soppane ko ci jaama ñu ko neexe di ñu def loolu wa neex di ñu tëlële lépp loo xam ne moo ko neex ci maadu teem loolu mooy tawhid bu wër loolu mooy ngëm pas-pas bu rëy bu bu wér tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax jaam bi tous la xamul waaw waaw moo tax borom zajrul qulub doon na xanaan wa xayr wala taxtar fa kayfa ixtiyaaruna wa inna mughabbatil umuri taghibu voilà <laughs> sa Seydil Haaji Malik <laughs> waaw <laughs> boobu eeru xasida <laughs> Sëriñ Tuubaa yi laa ko def <laughs> waaw wa xayir wala taxtar fa kayfa tiyaaruna wa inna maghabbatil umri taghib voilà mu ne wa xayir ci zajrul qulub wa xayir man Maodo maa lay tànn maa lay wax li ci yow te jub jële ko ci jàngalam yoneen rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa xayir hee jaam bi yow del tànn loo sa borom wala taxtar bul yéen naan yow yaay defar sa choix bopp wala sam xel doy na la wala yow daal sa magum bopp nga wala ta ta ta ta ta assez euh, ta assez de science ta assez nangam kon nag man maay tànnal sama bopp ooy waa yow yooyu lan mu ne fa kayfa ikhtiyaruna yow lan la ñuy nekk ñun ñun ñun en tant que jaam yoo xam ne xamuñu dara nan la ñuy tànnale suñu bopp ah naan lii moo gën ci ñun dañoo xam li gën ci ñun dañ koo yaakaar kese waaw ma li gën ci ñun léeg-léeg bu dul lu alxuraan ne lii moo gën ci yéen loolu sunna ne lii moo gën ci yéen ñun li ñu jàpp loolu ci mu xel kese lañ ko teg dañ koo yaakaar kese waaw man nañu jàpp ne looloo gën gën ci ñun ndekete yoo mbir ma bañ ca duggee wala bañu ko amee mu ëndil ñu loo xam ne ay ay ay ay ay weñ solay doon ci ñun waaw kon nag loolu lu ama am solo la moo tax suñu boroom ne wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun waaw fekk ci suuratul baqara muy wax xare yi kutiba alaykumul qitaalu wa huwa kurhun lakum waaw suñu boroom noonu la ko tàmbalee kutiba alaykumul qitaal farataal nañ ci yéen xare wa huwa kurhun lakum ah ñu bari ci yéen nag neexuleen ah waaw du ñépp am na ñoo xam ne moom xare kese lañ bëggoon <laughs> am na ñoo xam ne moom daa mel ni <laughs> ñoom moom bu jihaad amul daa mel ni seen yaram yi day xasan zaarul a Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu <laughs> Abu Sulaymaan saway non moom moom moom moom ñamantegoo moom loolu moom da cee kontaanoon trop waaw te bari woon nañ mel noonu waaw mais bon Euh, en général bakkanu jaam bakkanu nit du bëgg euh, fañ koy goxe quoi fa nga xam ne probabilité mu dee léegi bépp bànneex bu mu xamoon ak bépp ku mu xamoon mu jeex léegi léegi mu am <laughs> am ci ngandum kii loolu léeg-léeg bakkan du ko bëgg waaw kutiba alaykumul qital farataal nañ ci yéen xare woo la ko ah neexul nag ñu bari ci yéen de wa asa <laughs> waaye nag amaana an takrahu shay'an waaw te loolu day am léeg ma ne asa ah, bi day nekk léeg-léeg an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum du du amaana kese mooy léeg-léeg ngeen bañ benn affaire du leen neex wa huwa xayrun lakum te loolu moo gën ci yéen waaw mais ñaata yoon la ko xanaa ku doon doxe hadis bi ah bii ñu nekk Seydina Jaabir bi mais sinon ci ñun képp koo xam ne dund nga ci ñun xoolal am nañ expérience non. léeg-léeg nga jàpp benn mbir jàpp ne baaxul ci yow way bëggoo koo bëggoo kii ndekete yoo yàlla def yow ba affaire bi daal mu tombe ak yow waaw dëppale la ak moom rek mais neexu woon mais ba nga ci duggee mais nga ne eh, xoolal rek no yàlla daal mooy karim affaire bii nii mais moom man masumaa jubu quoi buñ ma ko masee wax sax maa non non non non non quelle formation non formation de ah non yi bañ demee di jël. parcours sup xaw ma waaj a suppu saway <laughs> waaw ba ñu demee ca parcours sup <laughs> bu dee fii ci France ñi nga xam ne fa la eh, eh, tànne di la di la orienté filière yi nga bëggoon yëpp mu fees ndax ñi ko bëgg daa bari waaw dafa bari kenn jëlu ndax bon yow gaa jëluñ la ñu doon jël. ay cinquantaine de personne la ñuy jël te yéen ay milliers ngeen ñu postuler kenn jëlu la finalement ñu ne la bon ce deuxième choix daal jàllul it boobu it pare finalement yow la nga xam ne da nga koo bindoon rek parce que dañ ma ne woon naa remplir parce que il faut ma def choix yu bari lool kese ma ci dugal waaye loolu moom vraiment euh, du sama affaire waaye nga ñëw nag gars yi teg la ci loolu nag nga dem ci bon ne bon façon bon ñëw naan papa bon finalement bon. Euh, j'ai pas j'ai pas eu mais bon il me ce soit que lii moo ma dese quoi jot ñu ne la ah kiiwal rek waaw ah, moom itam man na am man nga ci génne dara nga dem dugg ci li def formation bi def kii bi gis affaire bi borom bi ubbee ci nga jóge ci amee ci loo xam ne yow la nga doon yaakaar fële sax fii nii jàppoo woon ne yow li nga am fii jàppoo woon ne fële nga bëggoon sax doo ko am waaw loolu kon waa sax yooyu dafa bari quoi qisma la zalika bari na ku dund xam loolu waaw bari na wa asa lekk lekk an takrahu ngeen nekk da ngeen di bañ shay'an mbir wa huwa xayrun lakum fekk moo gën ci yéen wa asa léeg-léeg an tuhibbu waaye it mën naa nekk an tuhibbu amaana ngeen bëgg benn mbir shay'an wa huwa sharrun lakum fekk baaxul ci yéen waaw am na fi gaa yoo xam ne eh, non man daal oto nangam oto nangam oto nangam ku mu gis waaye man de boo ma ci mënoon a ñaanal nangam ak nangam wala sama nangam sama nangam bi sama nangam bi waaw moom daal loolu daal moom bu ngeen ma ci di ko defal kii mais ba ma ko amee ba ma ko amee lépp lu mu ci bëggoon amatu ko waaw ba mu ko amee la ci jële loo xam ne da koo paralysé mënatu la bouger mu nekk koo xam ne ci hôpitaux yi lay nekk tout le temps te pourtant ba mu koy bëgg du looloo taxoon waaw waaw du looloo taxoon fooxoon na ne bu ko amoon waa dina mën a def yenn yii dem yenn kiiwam yii gaaw ci affaire am yi léegi nag am na lu ko dal loo xam ne te ci otom boobee la ko jële loo xam ne tax na léegi waxuma la ay di tali liggéey sax mais léegi wax sax mënatu ko day def ay signes langage des signes waaw lay def di nekk vingt-quatre heures sur vingt-quatre ay médecins koy tiim wala ñoo koy jege waaw te pourtant la mu bëggoon ba loolu dal ko ci mais est xamoon na loolu que ne bu ko amoon loolu moo ko ciy fekk déedéet kon nag jaam ñun xamuñ dara loolu yii yëpp nag borom bi di wax boo ko xamee kon mu ne xam leen ne wallahu ah xam leen ne kon yàlla yàlla mu mooy ci xam wa antum kanta yéen laa ta'lamuna xamu ngeen dara <laughs> waaw moo tax ci biir dinañ ko gis li yonent bay saa saa wax te wax nañ ko bi passé waaw maa ngi lay laaj bi ilmika wa ta'lamu wala wala a'lam yow yaa xam borom bi man damaa xam xaw ma dara yow yaa xam kon aaya bii nii eh, di aaya deux cent eh, eh, ci suuratul baqara mooy li nga xam ne dañuy wan kon nag waxayir wala taxtar quoi waaw loolu day leer kon jaam bi day xam ne xamul dara manul yàllaa xam waaw nga tànnaloo nag sa borom boobu kon nag fa kayfa ixtiyaaru naa kon ñun nan lañ fiy nekk di jéem a tànnal suñ bopp wa inna mughibbatal umuuri alors que mooy mujjantelu mbir yi mujjantelu mbir yi nga xam ne moom lañ nar a sóobu ak suñuy action ak suñuy jëf taribu sa taribu sa waaye dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo taribu dañoo dañoo dañoo faddu dañoo ump waaw ci mystère lañ nekk waaw suñu actes yi ñuy posé yépp waaw ci mystère lañ nekk lu dut loo xam ne yàllaa nañu posé leen lii te même loolu sax sa waay bu ci dëppoowul ak ni mu ko digle mooy ñun daal suñu lépp loolu la kon nag Euh, al istixaara dafa am solo kon ay dii daa nekk loo xam ne day leeral que ni jaam bi moom de toute façon euh, manu la demal boppam noonu ci ay xalaati boppam képp siino bu ko defee dina mu bii naa kon lëkkaale baa ngoogu waaw hadis bi yonent may saasan bi ñu jàngal li nga xam ne jaam bi Abdullah di tànnuloo ba ki nga xam ne mooy boroomam tabaaraka wa taala léegi nag Euh, mu ne kon ñu léegi ñu jàll nag waa tànn loogoog ci lan lay nekk mu ne fil umuri kulliha waaw kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuallimuna al istixaara fil umuri kulliha ka surati min al waxoon nañ ci li wane euh, yitti gu mu ko jox ba ni nga xam ne al qur'an quand même ni muy jàngale al qur'an mu leen ko doon jàngale di ko jox yitte gu toll noonu moom rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam léegi nag fil umuri kulliha waa ci mbir yëpp waa mbir yëpp la istixaara <laughs> laaj la waaw mooy waa est farata bu jotee def farata dama ci listixaara <laughs> farata bu julli jotee est-ce damay taxaw ne xaaral ma listixaara waaw def ñaari julli waaw def ni ko hadis bi waxe ñaari rakka tànnaloo yàlla mu tànnal ma ah mu tànnal ma li gën est-ce war a julli tisbaar wala waruma julli tisbaar waaw loolu la koor jot ma ne ah attention ah ramadan a ngi jege man dara fi damay tànn loo saa borom allah voilà <laughs> laaj ko est-ce que bii di du dugg dans deux jours damaa war a woor wala waruma woor borom bi tànnal ma loolu moom xam nga ko waru bokku ci waaw fil umur kullaha moo tax al imam ibn abi huwa amun uridu bihi al xusuus lii moom mooy ndax fil umuri kulliha <laughs> ci mbir ñépp ñépp waaw lañu yonent bay saa saa doon jàngal istixaara loolu de toute façon les faits montrent que du lépp lépp lépp lépp waaw am la mooy dafa jooy wax ji waaye am na daamu tënk ndax fa innal waajiba ah moom nag dane wal mustaxiba laa yustaxaaru fi fi fi'lihima wal xaraam wal makruh laa yustaxaaru fi tarkihima fanxasara al amru fi al mubaax fi al ida ta'arada minhu amran ayyuhuma yabda'u bihi wa yaqtasiru alayhi mu ne kon loolu dafa leer kene waajib ak al mustahab lu ñu sopp kenn du ci sànnloo yàlla ci jëf ko waaye lu xaram waaw man damay tànnloo yàlla est ce xaram lii dama koy bàyyi wala du ma ko bàyyi <laughs> waaw est ce xaram lii ñu may moom dama koo war a def wala dama koo war a bàyyi loolu bokkul ci istixaara kon xam nañ ne fil umuri kulliha loolu moo tax wa inna kulla bid'atin la hadith yi yëpp day wane ne yooyu li boroom xam-xam yi wax ñenn ñi di leen ko bañal que loolu amul benn luñ ci seetee amul exception loolu problème la am na kay ndax fii moom fii bokk na ci gën a leer fil umuri kulliha ci lépp la ñu yonent bay sax saam doon tànn lool te xam nañ ne du lépp ah. comme lim la wax nii yu faratay amul damay tànn exemple yi ñu ci joxe woor jot na est-ce damay woor wala duma woor lool kenn lool kenn du ci istixaara laa wax kenn du ci tànn loo yàlla yàlla tànnal na la li gën wax na la ko farata la ko def baax na ba dana la farata la par force nga def ko waaw boo amul ngànt julli na ko noonu waaye le xaraam naan sàngara yow mënoo ne boo man nag damay tànn moo yàlla quoi bu teeyee ñu ma proposé est-ce que ci ci war naan wala war ma koo naan quoi non yàlla tànnal ma xaaral ma julli ñaari rakka balaa maa dem waaw xool ndax damay non loolu dafa xaram loolu mën na nekk kon loolu amul istixaara goo ciy def amul tànn loo goo ciy def kon mu ne kon leer na que li war li ñu sopp kenn du ci tànn loo yàlla fii fi'li waaye wal xaraam li xaraam ak makru li ñu sit kenn du ci tànn loo yàlla ci bàyyi ko waaw fan xasaral amru léegi nag mbur mi daal di tënku ci li nga xam ne fil mubaax wa fil mustahab idha ta'arada minhu amran waaye ba léegi waaye lu lu lu ñu sopp nañ ci ñëwaat mu ne ba léegi loolu nag man nga cee tànnaloo parce que man na nekk lu ñu sopp loo xam ne ñaar yu ñu sopp ñoo taxaw nga xam ne mënoo defandoo ñaar yi il faut nga def ci benn bàyyi beneen bi léegi nag nga tànnaloo yàlla ana ban ci yii moom la lay tànnal ci ñaar yu ñu sopp yooyu waaw waaw ana ban yabda'u bihi wa yaqtasiru yi ana ban lay tàmbalee daal di ciy tënku daal di ciy yem ndax manu la defandoo ñaar yëpp loolu mën na cee bu dee ne xarina yi ndax léeg-léeg ñaar yu ñu sopp dinañ taxaw ay xarina taxaw ne bee moo gën a priorité voilà bii taxawe bii mooy li nga xam ne mooy li gën a mooy li nga xam ne ci waxtu bi oh, jamono ji loolu la laaj xikma loolu la laaj mooy tàmbalee bii même bu dee ne ba ngay bayit baax na waaye bii moo gën a jàmb waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonee léegi mu ngi noonee waaye <laughs> eh, kon mu ngi noonee kon eh, waaye it day nekk tamit eh, istixaara ci loo xam ne jamonoom dafay dafa yaanu dafa yaatu waaw nga xam ne waxtu mu wassan la am waaw léegi nag ah nga xamante ne affaire bi yaatu na mais sauf que man bu ma naree def lii nii comme ñaar yu ñu sopp yoo xam ne seen waxtu yaatu na mais sauf que ñaar yi mënuñoo ànd quoi il faut même lu ñu yaatu yaatu benn laa ci mën a def bu boobaa yooyu yëpp day dugg ci li al imam Nabi Jamra wax lii yooyu man nga kee tànn loo yàlla mu dëppaale li nga xam ne mooy al asad li gën a mëdd ci mbir yi bu ko defee yow nga taxawu ko daal di koy jug daal di koy def loolu kon benn affaire ngoo waaye li tax mu ne fil umuri kulliha yi day dugal que ne même yi nga xam ne da ngaa jàpp ne non lii ça ne mérite pas d'être de faire le l'istikhara ah non lii grawul quoi affaire bu ndaw la déedéet loolu it loolu dañ ko